baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa atiicu llaha wa atiicu alrasuula waxdaruu fa in tawallaytum faclamuu annamaa calaa rasuulina albalaagu almubiin suñu boroom azza wa jal di wax ci laayaab juróom ñeen fukk bi ak ñaar mu ne wa atiicu llaha nangeen topp nag seen boroom tabaaraka wa taala wa atii'u rasuula te nangeen topp ndawam bii mu leen booleel sallallahu alayhi wa sallam ba doxi àtte yi nga xam ne moom la wàcce ci alquraan ak bii mu leen mujjee tuddal léegi jëm ci wàllu sàngara ak li nga xamante ne nii mooy jeu de hasard yeeg ndëpp yi waaw leen feebar daal di dem ci ndëpp ya ngir wér loolu daal na koy xaraamal waaye it am problème ne xaaral ma daal di xoos ci puerto mu uti yi ci pied mi ji tànte sama change ba xam loolu it daal na koy xaramal dem ci pettaawkat bi mu seetal la ndax yow sa tukki bi nu mu demeek yooyu sa fan yi mbaa mbir yi dina dox muy aslam yi loolu lépp tamit xaraamal na nee na la la salte la tilim tilim la te day jural mbugal ci ko koy def min amali shaytaan ci jëfu seytaane la léegi nag mu ne nag na ngeen topp kon seen boroom te topp yonent bii mu leen booleel sallallahu alayhi wa wax wahdaru te na ngeen def attention na ngeen moytu nag bu ngeen nee suñu yoon new ci waaye dara fii ku ci am yu mel nii rek yi yàlla xaraamal yow mu far daal dagan ci yow daal parce que yow yaa soxla mu ne fa wahdaru na ngeen def attention de na moytu bu ngeen nekkee ne yàlla tere sama yoon newu ci na ngeen def attention fa in tawallaytum bés nag bu ngeen wanee gannaaw ne ah ñun daal dara fii lañ fi dul doxal dara ñun daal sa waay topp seen bakkan wala bakkani ñeneen walaa topp li nga xam ne mooy intere ñeneen ba tax yow li nga xamante ne nii moom la leen seen boroom daal di xaraamal ak yu yées yeeg feebar ak yi nga xam ne ñooy bàkkaar yi ngeen daal di koy dummóoyu mooy digalu seen borom bi ngeen dummóoyu ko di di ko def walla du ngeen ko def tere yi ngeen ci xuus nekk ci mooy yàlla yi faalamu na ngeen xam bu boobaa annama këne dëgg-dëgg ala rasulina li nga xam ne moom laa gàll te yen ko te chargé ko suñu ndaw bii di sallallahu alayhi wa sallam de mooy albalaghul mubin mooy li nga xamante ne nii moom mooy jottaliku leer gi léegi nag mu ne lay sa nekkul ala alladhina amanu ci ñi nga xamante ne nii ndax laaya bii banañ ci ñëw gis nga bi laaya bële wàccee biñ jeexale woon ci jataay bee weesu muy wax innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuuhu la'allakum tuflihuun bi laaya boobu wàccee di xaraamal nag définitivement léegi jeex na sàngara léegi saxaaba yi radiyallahu anhum nga xamante ne nii al imaam al-Baraa ibnu Aazib radiyallahu anhuma daal di nettalee comme nim ne loo ci musnadu al imaamu Ahmad mu ngi tamit ci li nga xam ne mooy sunanu Tirmidi rahmatullahi alayhi naka noonu al imaam al-Buxaari al imaamu Muslim al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri solo ci Seydina Anas mu ne keroog Seydina Anas moom dane radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci la euh, xaraamaluk sàngara te gisoon nañ lii ci suuratu naxli bi mu amee da fekkoon mu doon servir abu talha di baay jiitleem ak ña nga xam ne ñoo nekkoon ak moom ci waa lansaar ak muhaajiruuna toogoon ak moom radiyallahu anhum mu dégg munaadi rasulillah wootekatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo dégg kuy yuuxu ca bedd ma naan alaa innal xamra qad hurrimat naan alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innamal xam dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy sàngara dalaal dinañ koy xaraamal Seydina Anas génn ñëw wax ko Seyd bu bàyyi jiit leen beeg ñim toogal mu ne ko kon nag jëlal jaar yi njaq yi nga xam ne ci lañ defoon li nga xam ne mooy sàngara si kon jëlal yow daal di nga daal di koy nekk loo xamante ne nii danga koy tuur loolu nag loolu la wax moom Seydina Abu Talha al ansaariyu radiyallahu taala anhu wa ardah léegi nag sayyidina anas nee na fekk nag am na ay nit ñoo xam ne génnoon nañu àddina fekkoon ñoom jotoon nañu naan ci sàngara si léegi nag saxaaba yooyu naan ah waa ñun suñu mbokk yi nga xamante ne nii ñoom de jot nañoo génn àddina ba pare te doon naan moom loolu ay way loolu naka la fay demee léegi nag ci kaw noonu nag ci la borom bi tabaraka wa taala daal wàccee laay bii nii nga xam ne moom la ñuy gis loolu moo sëy bu Seydina al Bara newul ci musnadu imaam Ahmad no imaamu Tirmidi naan moom moo ko solo waaye newul ci musnadu kii la nekk euh, Eh, allah non non non newul sax ci musnad yi mu ngi ci mooy imaamu Tirmidhi moo ko soloo voilà moom moo ko solo naka noonu al imaam Ibn Abi Hatim ak ñoom imaam Ibn Abi kii ñoom ñoom imaam Ibn Hibban voilà Ibn Abi Hatim ak Ibn Hibban rahmatullahi ala al jamii ñoom ñoo ko solo li ñu waxoon ci bu al imaam Bara Ibn al Bara Ibn Azib radiyallahu anhuma wa ardaahuma kon nag mu ngi noonu ñu ne ha suñu mbokk ya nga xamante ne ni ñoom jotoon nañoo génn àddina te fekkoon ñoom doon nañ naan moom dina garaaw de ndax dañoo foogoon ne loi bi c'est rétroactive moo day dellu buñ ko xaraamalee tey ña ko jotoon a def yépp day dal seen kaw suñu boroom nag yëgal leen ne déedéet ñooñu lañ doon lekk mooy lañ naanoon loolu daa fekkoon jamono ya muy dagan léegi nag la xaraamte gi daaru dugg ñoom dara du leen ci fekk kon nag mu ngi noonu lee kon nag suñu boroom nag di wax ne wa am na leen laysa di tontu ñooñu noonu ci saxaaba yoo yële doon tiit gis nga ngir seen mbokk yi génn àddina ñoom ñu ngi ñoom ñoom naanoon nañ ci mbir yi de suñu boroom nag ne leen lay sa nekkul ala alladina aamanu ci kaw ñi nga xamante ne ni ñoo gëm seen boroom wa amilu saalihaati te doon jëf-jëf yu baax fii ci àddina genn junaaxun amuñu ñooñu amuñ benn problème génn àddina ñi ngeen di jo ñi ngeen di tiital noonu amuñu benn ngaañ-ngaañ amul benn problème amul benn gêne amul benn bàkkaar de fii ma ta'imu ci li nga xam ne moom lañ lekkoon moom lañ naanoon noonu le lépp loo xam ne boroom bee ko daganaloon benn benn jamono nit ñi doon ko lekk am ñu ca gaañu am ñoo xam ne gaañu nañ après ca gannaaw mu daal di koy xaraamal loolu mooy ña ko doon def bu njëkk ñooñu du leen wàññi dara déedéet nañ ko seen boroom doon ci yéene façon ci yéene jaamu yàlla ak jaamu yàlla lay doon ci ñoom même bu dee ne xaraam na seen gannaaw kon nag loolu lay wax amuñu benn ngaañ amuñu benn problème fii ma temps yi moom ci li nga xamante ne moom la ñu lekk de laamat taqaw bu fekkee ne ñoom booba fekk na daal li amoon solo mooy ñu nekkoon ñoo xam ne dañoo ragaloon seen borom tabaraka wa taala yañu ya mu tere woon jamono yooya ñoom ñoom ñu ngi ci doon tënku wa wu te ñu nekkoon ñoo xamante ne nii ñu ngi doon des ci seen ngëm yàlla jamono joo jëlee wa amilu saalihaati te doon jëf-jëf yu baax yi summa taqaw ñu gën a yokk redoubler li nga xam ne mooy tey moytu bu baax yu xaraam yi te di leen sori wa wa amanu ñu gën a gëm te xam ne lii borom bee ko wàcce ñu doxe ko summa taqaw ginnaaw gi ñu renforcer waat ngëm yàlla ndax du doy at taqwa du doy wa ahsanu ñu ta wamen ñu rafetal wallahu da borom bi de tabaraka wa taala yuhibbul muhsinin moom de dafa sopp lool ñi nga xam ne ñooy rafetal kon nag affaire baa ngi raaye bii nag moom la kii doon wax <laughs> benn saxaaba boo xamante ne nii kaana min ahli badr ci waa badr la bokkoon mooy seydina mais nag xamul woon ni mu demee ko waa Qudaama ibn Mad'un radiyallahu ta'ala anhu comme noonu nga xam ne ni mu nekke ci musnad al imam alxumaydiyu rahmatullahi alayhi nekkoon sëriñ ci al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi imaamul buxaari tudd nettali bii mais ci lu gàtt loo xam ne daf koo tënk waaye al imaamul xumaydiyu rahmatullahi alayhi daal dina koy solo di sëriñam naka noonu mooy al imaam Abdurrazaaq as-Sanaaniyu moom nag sëriñ la woon ci ñoom al imaamu Ahmad ak gaa yoo moom al imaamu Abdurrazaaq as-Sanaaniyu rahmatullahi ala al-jamii léegi Qudaama Seydina Qudaama ibn Maz'un frère la woon ci kan saxaaba bu siiw bi te moom lañ njëkk a denc Baqi' Baqi'ul Gharqad almeeru Medina ya kañ fa njëkk a denc kañ fa njëkk a suul mooy Seydina Usmaan ibnu Mad'un ba nga xam ne gën doon gis ca suuratu Muzammil moo doon wax yi nga xamante ne nii moo doon laaj yonent mi alayhi salaatu ngir daal bon ngir bana di def loo xam ne day tax moom dootul am benn xemmeem ci jigéen ñi yonent mi alayhi salaatu ak dogoog lépp ne day jaamu si borom bi su yonent mi alayhi salaatu wasalaam daal di koy tere comme ni ko Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu nettalee ne nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an Uthman tabat voilà mu ngi noonu moom moo ko tere woon na le ne loolu amul ci lislaam waa dogoog lépp nekk fële bàyyi lépp nekk non loolu amul de dogoog lépp bàyyi le la borom bi daganal ak sunna yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi bi mu waxoon ne damay lekk di naan damay woor di dog di lekk di naan di nelaw di yeewoog yooyu yépp ba pare di takk ci jigéen ñi ne haadihi sunnati lii lépp mooy nag samay sunna képp nag koo xam ne moom sama sunna neexu la fa laysa minni kooku bokkul ci man kon nag Seydina Qudaama moomu nag frère am la woon bu Seydina Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhuma moom nag dafa mas a naan sàngara léegi gars yi bon aljaarud fële <laughs> daal di ñëw daal di koy kalaame aljaarud ca Bahrayn léegi nag daal di koy mooy Bahrayn mais ginoon na yaatu Bahrayn gi ñu am léegi foofale léegi mu ñëw wax ko Seydina Omar ndax moo ne woon xalifa radiyallahu anhu mais Seydina Omar la woon voilà ndax goro la woon ci moom léegi nag mu ñëw daal ci gàttal ba moom ak Seydina Abu Hurayra daal ñoom ñoo seede que ne sii sii Qudaama dafa naan léegi Qudaama ne leen wayow mais ne Seydina Omar mu woolu ko quoi ne nañ ko jëleel Bahrayn ne léegi mu agsi nañ ko ko indil nañ ko convoqué nu mu gën a gaaw na agsi bi mu ñëwee Seydina Omar di ko wax mu ne ko waayow mooy man li ma def garaawul mu ne ko lu tax garaawul mu ne ndax borom bi moo ne laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu <laughs> amilu saalihaat wax laaya bi quoi ne ndax suñu borom a ne amul benn problème amul benn ngaañ ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla tey jëf-jëf yu baax benn problème bu dee ne lekk nañ te naan fekk ma maa daama rek ñoom ñu ngi nekk ñoo xamante ne dañoo ragal yàlla tey gëm yàlla léegi Seydina Omar ne ko ah ah, ah ah ah ne ko axtata de ne ko Qudaama <laughs> eh, juum nga ci ni nga dégg aaya bi de ja eh, non non yow Qudaama yow da ngaa juum mu ne ko waaye yow juum fan Seydina Omar laaj saxaaba yi am na Mawlaana Ibn Abbaas ne non non non ñii waxul ñooñu de Qudaa daa laaj waa lu nu nënd laaj saxaaba yi ne waa léegi dégg àtte nañu nag ñoom. aaya bi lu muy wax gaa yi ne non kii mooy ñi nga xam dañoo génnoon àddina laata ñuy xaraamal li nga xam ne mooy sàngara. léegi daal ci gàttal Seydina Omar ne kon nañ ko dóorlu voilà ci la wooxoon <laughs> aslam ne ko indil ma ba ab yar waa ngir ñu dóor ko yar yi ñu ko war a dóor aslam dem indil la yar bu xaw a nooy mooy booyam boobu rek bàyyi Seydina Zayd ibn Aslam sëriñu imaam Maalik boobale Seydina Omar làmb no yar bi ne yéen yaay bu nooy jaaw asla yow yow yow mbaadu sa kiiwu mbokkoo yee tax ngeen ñëw bëgg lu nooy nii ëndil ma beneen <laughs> wax ko wax ñu tàng mu ëndi beneen bu kii yi lañ ko dóore léegi nag ko daama meroon quoi parce que loolu la woon mais loolu looy du loolu nag moo tax Seydina Ali radiyallahu mas naa déggay nit ñu doon wax lool naan ñoom garaawul di naan lu leen neex te naan ndax aaya bi mu ne mu waayo mu daal di leen fuddalu wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama wa ala